a'uuzu billahi <coughs> mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin <coughs> wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iina amma ba'd fayaquulu al-imaamul hujja abu zakariyaa an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi salaasimi'a wa ashra fi baabi salaasimi'a wa ash an Amr ibn an Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa nahaa an ash-shiraa'i wal bay'i fil masjid wa an tunshada fiihi daallah wa an yunshada fiihi shi'r rawaahu abu daawud rahimahullahu wa tirmidhi wa qaala hadiisun hasan rahmatullahi alayhi wa an as-saa'ib ibn yaziid as-sahaabiy radiyallahu anhu annahu qaala kuntu fil masjidi fa hasabani فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال law kuntuma min ahlil baladi la awja'tukuma tarfa'aani aswaatakumaa fi masjidi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam rawaahul buxaari rahimahullahu ta'aala kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun suñu chapitre bi trois cent dix baabu karaahati al-xusuumati fi al-masjidi wa raf'i as-sawti fiihi wa nashdi ad-daalla ci suñu jotaay bii di ñëw bi bi ñu génn gisoon nañ bunt bi tàmbali woon nañ gisoon ñetti xadiis bi ci mujjoon moo doon xadiis mille six cent quatre-vingt-dix-huit mu ne woon wa an radiyallahu anhu anna rajulan nashada fi lmasjidi daalla faqaala man daa ila aljabali alahmar walillahi alhamdu walminna tey ñu war a continuer ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur almanhiyya anha hadis 1699 mu ne waan Amr ibn Shu'ayb mu ngi jëlee ci càllale boo xam ne bu siiw la yàgg nañ ko fi gis muy Amr ibn Shu'ayb an abiihi mooy Amr di doomi Shuayb bu ko ci baay mooy Amr jële ko ci baayam bi di jële ci maamu Amr bi Abdallah ibn Amr ibn al-As anhuma anna rasulallahi kene dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha aaye na tere na an di jënd wa an tunshada fiihi dalla ak ñu fay seet wala fas wala xar wala bëy eh, bu wa an yunshada fiihi sha'r waaye tamit ñu fay eh, déclamer ay way di fa réciter ay poésie ga wax ay di sadd ay way di ko wax ci kaw di ko waxante di ko fa wax ci biir mu ne rawahu Abu Dawud hadis bi da imam Abu Dawud moo ko solo wa ci ak imam Abu Isa rahmatullah alayhima wa qala imam Abu Isa moom bi ko solo da jeeteg na hadithun li hadith la ahsanu bu baax mu jeexale xadis bi ci tegu muy mille sept cent mu ne wa an as-Sa'ib mu ngi jële ci as-Sa'ib ibn Yazid gis nañ xadisam fan yee radiyallahu ta'ala anhu wa arda muy saxaaba boo xam ne euh, bu ndaw la quoi Sa'ib ibn Yazid Allahu akbar waaw radiyallahu anhu léegi mu ne eh, as-sahabiya mu ne mooy as-sahabi sahaaba la mais bu ndawee la woon radiyallahu anhu annahu qaala nee na kuntu dama ne woon fil masjid yi jàkka ji mooy jàkkaay yonent bi rajul am benn waay bu ma sànni benn xeer ci wet gi quoi hmm? mooy xeer yu ndaw yooyu am na jàkkaa yeneen saa ay suuf xeloon ak ay xeer nee fa nazartu ma xool fa ida Umar fekk maa gis muy Seydina Umar ibn al-Khattab ta'ala anhu wa arda fa qaala mu ne ma idhab mu ne ma demal fa'tini bi hadayn indil ma ñaar ñele ma gis ñu fa jituhu bihima ma dem wax ak ñoom ne leen kaay leen wuyu amirul mu'minin kaay leen wuyu ñu topp ma ma indil leen ma indil ko ma indil leen indil ko leen ko fa qaala mu ne leen min ayna antuma e yéen ñaar ñi fan ngeen jóge fa qaala ñoom ñaar ñu ne ko min ahli taif ñu ne taif lañ jóge <laughs> fa qaala sayna Umar ne law kuntuma cëy bu ngeen bokkoon min ahlil baladi ci waa dëkk bii di Medina bu doon fii ala saakin afdalu salaatu wassalaam yéen fi ngeen fi ngeen dëkk kononte kon la aw jantukuma leen métital ci sama yar bii ngeen gis ma yor ko ah fi masjidi rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam yéen da ngeen di kaddu yi ci jàkkaay yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam bi rawaahu solo na ko al-Bukhari al imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Abu Abdillah léegi bu ñëwee ci hadis bu njëkk bi 1699 mu ne wa an Amr ibn Shu'ayb léegi foofu dana rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dong ñoo ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ Imaamu Ahmad hmm? alhamdulilah solo na ko indi ko ñaari bërëb ci musnadu Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu naka noonu al imaam Ibnu Maaja indi ko moom ñetti bërëb al imaam An-Nasaa'i indi na ko ñaari bërëb hmm? rahmatullahi ala al-jamii lii mooy xadis la boo xam ne qad rawaahu as ashaabu sunan al arbaa ak imaam abu euh, imaam abu kii muy abu abdillah ahmad ibn hanbal rahmatullahi ala al-jamii al imaam abu daawud mi ngi njëkk a wax moom mu ngi ko ne kitaabu salaa baabu tafrii'i abwaabil jumu'a baabu tahalluq yawmal jumu'a qabla as-salaa mu ne haddathanaa musaddad mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn àddina la 228 qaala mu ne haddasanaa Yaxya mu ne ci ñett mooy Yaxya di Yaxya ibn Saciid ibn Farrux al-Qattaan al-Haafiz Abu Saciid at-Tamiimi al-Basri al-Ahwal gane àddina 120 génn àddina 198 an ibni Ajlaan mu jëla ko ci doomi Ajlaan di Muhammad ibn Ajlaan al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani génn àddina la an Amr ibn Shu'ayb moo ko jële ci Amr ibn Shu'ayb Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-As Abu Ibrahim kii de ñi Abu Abdillah al-Madani rahimahullah génn àddina la 118 fi nga xam ne mooy Taïf rahimahullah an abihi amr jële ko ci baayam mooy Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-Aas yi kañ la gane adna kañ la génn adna loolu dajuma ko an jaddihi mooy ci maamu Amr ala la ko jële euh, muy euh, Abdallah ibn Amr ibn al-Aas ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays na Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sahmi Abu Muhammad ni Abu Abdirrahman ni Abu Nasir di saxaaba bu si njëkk bokk ci ñi nga xam ne teel nañu dugg ci l'islam malgré li mu ne woon gone fële ca Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman kañ la ganaat dañ ci wuute am na 63 ñu ne 65 ñu ne 67 ñu ne 68 ñu ne 69 ñu ne 73 am na sax ñu wax ba 77 wallahu ta'ala alam muy saxaaba doomi saxaaba anna rasulallahi Euh, sallallahu alayhi wa sallam naha an ash-shiraa'i wal bay'i fil masjid wa an tunshada fiihi daalla wa an yunshada fiihi shi'r après mu delloo ci leen fii la ci imaamu Nawawi wa nahaati tere na an at-tahalluq mooy def ay jataay qabla salaati al-jumu'a laata julli àjjuma jataayu xam-xam mooy def benn rond comme ni ñuy def jataayu xam-xam yi ci jàkka ji laata ñuy julli àjjuma loolu dañ koo tere voilà loolu c'est interdit waaw parce que ajjuma euh, dañoo sant nit ñi xem même loolu ñuy téel a ñëw bu dee dañoo ñëw fekk ñoo xam ne ñu ngi def dars ni ñu tooge premièrement dañuy yàq naa yi te nit ñi dinañ xañ ki nga xam ne teel naa ñëw ngir bañ a am am sàppe sàppe yi du kenn du tooge noonu ajjuma voilà loolu moo tax dañ koy tere bu ko defee ñëpp concentré wu ci ajjuma ji ñu war a kii te tamit duñ yàq sàppe yi nit ñi buñ ñëwee duñ xam nañ la ñuy tooge duñ mën a defar sàppe si léegi nag buñ paree bu leen neexee ñu def seen euh, taxalluq euh, jotaay ngir loole wallahu ta'ala alam nii la ko imaam al imaam Abu Dawud indi kanta al imaamu euh, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi mu ngi ko ndi abwaabu rahimahullah abwaabu salaati ar rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu karaahiyatil bay'i wa shiraa'i wa inshaari daalla wa shi'ri fil masjid mu ne haddasanaa Qutaybatu mu ne nettali Qutaybatu Qutaybatu ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah Saqafi mawlaa Abuu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaani yu gane àdduna 148 génn àdduna 240 qaala haddasanaa al-Layth mu ne nettali al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abdirrahmaan al-Fahmi Abul Haarith al-Misri al-faqiih rahimahullah gane àdduna 94 93 génn àdduna 175 rahimahullah an ibni Ajlan mooy Muhammad ibn Ajlan min gis sànq rahimahullah an Amr ibn Shu'ayb an abi an jaddi radiyallahu anhu gis nañ leen sànq an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu naha an tanashudil ash'ar mooy ñuy <laughs> sànni wante seen sha'r yi bu kii waxee benn kii wax moom it poésie bi ban taaxuraan la defar yan ay weer la defar yoo xam ne moom lay décliner di ko wax ah hmm? kii di ñii di bu kii defee jox keneen def voilà mu ne loolu la koo dara ci biir jàkka wa anil bay'i wa ishtira di jënd ko jaay fii ci jàkka waan ta waan yatahallaqa an-nas yawm qabla as-salat waaye nit ñi tamit di def ay kuréel ci jàkka ji ngir di jàngale ay hadis laata julli voilà nii al imam abu euh, isa euh, euh, mu new fil baabi an Buraydata am na xadis bu mel nii buy jóge ci Burayda moom lañ gisoon bi weesu euh, Seydina Burayda radiyallahu anhu bi ne yeneen saa salaam ci la doon tere euh, ki nga xamante ne nii anna rajulan nashada fi masjidi dalla fa qaala man da'a ila al-jamalil ahmar fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la wajadta innama buniyat al-masajidu lima buniyat la xadis 1698 mooy mujj biñ gisoon wa Jaabir sayyidinaa Jaabir ibn Abdillah sallallahu wa Anas sayyidinaa Anas ibn Maalik mu ne hadiisu radiyallahu anil jamii' hadiisu Amr ibn Abdillah ibn Amr ibn al-As hadiisun hasan voilà mu ne hadiisu Abdillah ibn Amr ibn al-As bi hadiis la boo xam ne bu baax la comme ni ko Imaam Nawawi waxe wa qaala hadiisun hasanun léegi nag ñu jël beneen li nga xamante ne mooy bi hadiis bi ci tegu mooy hadiisu imaam al-Bukhari bi mooy ani Sa'ib ibn Yazid bi ne Seydina Omar da ko sànni benn xeer ngir mu indil ko ay gaa yu doon wax soofale <laughs> léegi laaj bu njëkk mooy kaw doon ko solo ñu moom imaamul ko solo waaw moom moo ko solo mu ngi koy indi kitaabu salaa baabu rafa sawti fil masjid bi buntu yëkkati kàddu ci jàkke yi voilà dafay indi nag ñaari xadiis bii nii ak bi nga xam ne moom lañ doon wax keroog foogoon ne. maa foogoon ne Seydina al imaamu yi da ko indi woon ci buntu bi mooy xadiis Seydina Kaab ibn Maalik bi nga xam ne ci la doon wax naan ci la doon wax ak doon doon doon wax ba seen kàddu yu jóg ndax euh, bi Abi Hadrad moo ko yoreeloon quoi waaw ab bor léegi ñu ngi wax ba seen kàddu yu jóg ba yeneen saa sam dégg leen daal di xëcc rido bi waaw daal di woon na ko yaa Kaab ibn Maalik yaa Kaab waaw yow Kaab ibn Maalik ne ko yow Kaab nee na ma ne ko labbayka ya rasulallah saa saa ah ma pare naa ngi lay wuyu te pare naa ngir dégg li nga may li nga may doy yow yonent ma lay saa saa fa ashara bi yadi yonent saa saa def signe ak loxoom an ba'i shatra mooy eh, mel dafa def eh, xaaju bor bi xaaj ko ci digg bi nga baal ko benn bi voilà waaw nee na Kaabu nee na qad fa'altu ya rasulallah ma ne leen saa saa def naa ko ndawal yàlla saa saa léegi nag mu ne ibn abi hadrat qum faqdi léegi jógal nga fay ko li ci voilà loolu noonu xam nga ci kaw lañ wax ba yone saasam dégg ko te yone saasam neew leen yéen est ce terew ma leen woon ngeen di wax ci kaw wala boog tere est ce que wax ci kaw ci jàkka lool baaxul waxu leen ko kon mel ni boobu mooy du loo xam ne dane loolu da koo tere parce que waaye loolu waxoon nañ ci bii passé ne loolu en tout cas niñ koy jàppe daal mooy loo xamante ne aajoo ko war ak loo xamante ne nii du loo xam ne ci tayif comme yu mel nii nga xam ne da ngeen di jotee voilà seen fay waaye waaye mais naa non ah, non non non c'est que affaire bi tamit yow bon manuñu tout le temps ngay wax la même chose après bu mu yëkkati kàddoom léegi bu nga xam du ngeen ko tey waaye yooyu lañ na ne lool garaawul waxoon nañ ko ci jotaay ñu génn mais di def ci loo xam ne euh, yooyu taxul loolu la waxoon nañ la xadiis ñoom dimaam beeg waa kaw kaw ba ñëwoon bëggoon euh, yoneen saa saa ñaan mu tawat yooyu yëpp ci kaw lañ doon wax voilà loolu waxoon nañ ci waaye waxoon nañ la bàyyi xel tamit li taxoon imaam Maalik rahimahullah doon tere loolu wax ci kaw même bu dee jàngale xam la ndax ormaayi jàkka ji rek lay bàyyi xel te loolu lu jara bàyyi xel la léegi foofu imaamu al-Bukhari rahimahullahu taala mu ne hadathana ahmad mu ne nettal nañ ki nga xam ne mooy ahmad eh, rahimahullahu taala rahmatan wasi'a imam al-Hafiz ibn Hajar nee na fi riwayat abi ali eh, eh, ash-Shabawi an al-Farabri mu ne boobu moom dane haddathana ahmad ibn salih wa imam al-laki al-bukhari dane haddathana ahmad ibn salih mu ne moom boobu dafa mais bi ahmad kese la wax moo tax imam ibn sakan daal di dogu moom nii lay wax voilà mooy ahmad ibn salih moom la imam al-bukhari jële bi we ñenn dañ ne ahmad bes ka moom la qaala en tout cas mu ne haddathana ibn wahb mu ne ki ñu ne wahb ibn abdullah ibn wahb ibn muslim al-qurashi al-fihri abu muhammad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 Hmm? al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr ganaar na la cinquante génnaar na cent vingt-cinq qaala haddathanii rahimahullah Abdullah ibn Ka'b ibn Malik mu nekk ma nettal man dong az-Zuhri de ibn Shihab Abdullah ibn Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b ibn al-Qayn ibn Ka'b ibn Sawar ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salima ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji as-Salami al-Madani génnaar na la quatre-vingt-dix-sept radiyallahu anhu di saxaaba bokk ci njëkk a dugg ci l'islam ci waa ahlul madina euh, mu non kii doom ji la doom ji <laughs> génn ànd na quatre-vingt-dix-sept kay Seydina Kaab génn doom ji la ne <laughs> Abdallah rahimahullahu taala anna Ka'b ibn Malik voilà mu jële ci Ka'b ibn Malik ibn Abi Ka'b Amr ibn al-Qayn Abu Abdillah ñi Abu Abdirrahman ñi Abu Muhammad radiyallahu anhu di saxaaba bi nga xam ne bokk na ci njëkk te dugg ci li lislaam bokkoon na Aqaba yi la fekkoon na Aqaba yi ba yonent bay saa saam doon dajeek waa Madina fële ca ah, Mina ngir yonent saa salaam ak jullit ñi radiyallahu anhu mën na ñëw gàddaay ci Madina mu ngi génn àddina cinquante am na nag bon ñu ne ci xilaafu Seydina Ali la quarante waaye amaana cinquante mooy li gën a anhu anna Ka'b ibn Malik kon Abdullah da ne kan anna Ka'b ibn Malik mooy baayam war nañ la arabi ne anna abi Ka'b ibn abi léeg-léeg ñu wax ko mais léegi tur bi la ñuy jaar te loolu tekkiwul ne ñàkk jox or ma seen baay la déedéet loolu affaire culture la anna Ka'b ibn Malik akhbarahu annahu taqaada ibn abi Hadrad abi Hadrad defoon nañ tarjamaam ci kii bi nu mu siira bi radiyallahu anhuma ab boo xam dana ko léegi fay ma ko waaw ahdi fi lahu alayhi boo xam ne Ka'b ibn Malik Abdallah ibn Abi Hadrad moo ko yoreeloon waroon ko fay mu ne fii ahdi rasulillah ci jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam fil masjid ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam fartafaat aswaatuhuma seen non <laughs> ñun dugal ci xadis bi ñun ñu ngi xadisu as Yazid ah ñun ñu ngi ci hadiisu Sayyid Sa'ib ibn Yazid la ñu nekk ñu jàll ci Abdul mooy en <laughs> li ma jàppoon bi weesu ki ne hadiis bii nii Imaam Nawawi da ko indi fii ba léegi loolu moo ma topp kon <laughs> waaw maa ngi yow sàcc du yow hadiisu Sa'ib ibn Yazid bi as-sahabi après ñu ñëw di def taxriiju xadiis Seydina Kaab ibn Maalik comme si daal yi <laughs> daal moom mu ngi ci Riyaad bi mais <laughs> non waaye nañ continuer wax jii rek ba <laughs> après voilà te wax nañ ko sànq sax da yonent saa salaam daal di leen dégg bi seen kàddu yu jógee ah, wa huwa fii bayti fekk mu ngi woon ci néegam néegam da ngay xëcc rido bi rek daal di gis biir jàkka bi fa xaraja ilayhima rasulullah mooy da leen def signe génn hatta kashafa sifa hujrati mooy da ko xëcc rido bi wanaa daa mu wo yaa Kaab na Maalik yaa Kaab wala lañ doon sànq mais nag mun a Kaab ibn Maalik yow Kaab léegi continuer mooy li ñu xam sànq mu ne ko labbayka yaa Rasuulullaah saa sa mu ne ko mu def ko siiñ ne ko dindil wàññil sa det bi ci xaaj bi après bi mu ko defee mu ne def naa ko ndoole Yàlla saa sa mu ne xum yow nag euh, Ibn Abi Hadar jógal nga fay waaye du loolu mooy suñu xadiis bii la ñu waroon a <laughs> hadis bi ko jiitu la woon hada muy ba léegi kitaabu salaa baabu rafa sawd fil masaajid haddasanaa hmm? Ali ibn Abdillah al-imaam al-Buxaari mooy hadis Umar Seydina Saad ibn Yaziid bi lañ war a gis ni radiyallahu ne nettan Ali ibn léegi boobu attention boobu looy est que moom kese moo ko solo dañ naan la waaw alors que xaw ma lu tax man ma basculer fii parce que xadisu Kaab ibn Malik bi loolu muttafaqun alayhi la xadis la boo xam ne bu siiw te pourtant sax ñu ngi naan xadis bi waaw imaam al-Bukhari kese moo ko solo après lan moo ñu basculer ci xadis bee man jun sawma qaala mu ne haddasana mu ne haddasana Ali ibn al-Bukhari suñu sëriñ Ali ibn Abdillah di ibn Ja'far ibn Naji ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla Abul Hasan di Hayatul Wadi si yowoon ci Ali al-Madini rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a di sëriñam bi gën a mag qaala mu ne haddathanaa Yahya ibn Sa'id mu ne nettali nañu Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattaan al-Haafiz Abu Sa'id at-Tamiimi al-Basri al-Ahwal gane àddina cent vingt génn àddina cent quatre-vingt-dix-huit rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa al-Ju'ayd ibn Abdirrahmaan mu nekk ñu nett mooy al-Ju'ayd ibn Abdirrahmaan ibn Aws Abu Zayd al-Kindi at-Taymi al-Madani rahimahullah si woon al-Ju'ayd ibn Abdirrahmaan génn àddina la 144 rahimahullahu ta'ala qala haddathani Yazid ibn Khusayfa mu nekk ma nettali man dong mooy Yazid ibn Khusayfa ibn Abdillah ibn Yazid ibn Sa'id ibn Thumama al-Kindi al-Madani rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina loolu dajuma ko an as-Sa'ib ibn Yazid mu jël ko as-Sa'ib ibn Yazid ibn Sa'id ibn Thumama ibn al-Aswad ibn Abdillah Abu Yazid al-Kufi al-Kindi ñenn ñi ne Asadi la ñii <clears throat> ne Laysi la ñii ne Hudali la radiyallahu anhu di saxaaba boo xam ne bokkoon na ci tuut tànk saxaaba yi ah am na yu jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam génn àddina la 91 am na wuute radiyallahu anhu annahu qaala kuntu qaa'iman fil masjidi <clears throat> mu ne kuntu damaa newoon qaa'iman ah, ah, taxawoon masjidi ci jàkka ji laa newoon fa hasabani rajul mooy am na moom dañ dafa tëdd lool loolu mooy daa mooy paadaa ñëw taxaw noonu rek ci jàkka ji noonu taxaw noonu li xoole <laughs> voilà nee na am ku ma xaañu xeer fa nadartu fa ida Umar ibn al-Khattab fa qala idhab ma bëgg de ma fatini bi hadayn fa jiituhu bihima qaala man antuma aw min ayna antuma mu ne leen yéen yéenay ñaar yéen ñaar yéenay ñaar wala fan ngeen jóge qaala min ahli Taif ñu ne ñun de Taif lañ jóge ah qaala law kuntuma min ahli al-baladi la awja'tukuma yéen yéen bu ngeen bokkoon ci waa dëkk bii di Medina ala saakina afdalu salaatu kon dinaa leen mettital saa yar bi tarfa'ani aswaatakumaa fi masjidi rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ha yéen yéen ñaar daal seen kàddu fii nii ci jàkkaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ha way <laughs> waaw naaw man waaw inna alladina yaghudduuna aswa ya ayyuha alladina amanu la tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nnabii wala tajharu lahu bilqawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun inna alladina yaghudduuna aswaatahum inda rasulillahi ulaa'ika alladina imtahana allahu quluubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun aziim ay yooyu la hmm? <laughs> waaw yaa ayyuhal ladina aamanu yéen ñi gëm te dëggal laa tarfa'u leen yëkkati aswaatakum seen kàddu yi fawqa ba muy féete kaw sawti nabi kàddu yonent mi alayhi salatu wassalam wala tajharu lahu bil qawl waaye bu leen ko def seen kaddu yi gën a féete kaw kaddoom ka jahri comme rek leen ci yéen ngeen koy defare leen nañ ci ñoom wala ngeen di risque mooy seeni jëf yëpp yàqutu ngeen ko yëpp kantaa ñi nga xam ne nag ñooy wàcc seen kaddu yi fa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ñooñ ñoom la boroom bi daal di examiner saytu nattu seen xol ba gis ne ñoom am nañu ak teet yàlla tar réussir nañ ko waaw ci teet yàlla leen nattoo ñu réussir ñooñu am nañu njéggal ak pay goo xam ne bu màgg kon lii nii mooy li nga xamante ne mooy loolu kon euh, nga gis loolu mooy li nga xam ne moom la Seydina Umar radiyallahu taala anhuma wax léegi nag kon suñu ñaari xadiis yi li nga xam ne nag mooy seen lëkkaale ak suñu bunt yi nga xam ne moom lañu nekk mooy di tere yëkkati kàddu no karahatul xusuma sib li nga xam ne mooy ak xuloo fil masjid ci jàkka ji wa rafa sawti fii ak jàkka ju man di doon nag di yëkkati sa kàddu wanas di dall ak di fi seet sa bëy bu réer wala sam xar wal sa gëléem wala saw fas wal bay wa shira di jënd ko jaay wal ijaara ak li nga xamante ne mooy di location ci jàkka ji wanaxihima ak yu mel noonu minal muamalaat ci li nga xam ne mooy jëflante yi ñun ñuy jëflante dañ naan la <coughs> xadiis bu njëkk bi hadisu saydna abdallah ibn amr bi radiyallahu anhuma waxoon nañ ci lu mel noonu bi weesu mooy yonent bi alai saa salaam dafa tere lan di jënd ko jaay ci jàkk ji waaw waaw naha anna rasulullah sallallahu alayhi an ash-shira'i wal bay'i fil masjid waxoon nañ i imaamu Tirmidhi yi waxoon na ne lii nii mooy masabu lenn ci boroom xam-xam yi waaw nee ci boroom xam-xam yi ci lii lañ jëm ne dañoo sib di dañoo tere di jaay ak jënd ci jàkka ji mu ne wa bi moom la ahmad wax ak ishaq mu ne nag rahmatullah alayhima muy ahmad ibn hanbal ak eh, imam ishaq ibn rahawi mu ne nag jële nañ ci lenn ci boroom xam-xam yi kene ñoom ci tabi'i ya ne ruxsa fi al wa shira fi al masjid possible bi mooy joxe permission ci hmm, jënd ko jaay ci jàkka ji loolu waxoon nañ li nga xam ne moom la al imaam al mubaarak fuuri waxoon ni ñooñu moom seen wax laa xamul fan lañ ko teg amul benn lay buñ ko teg te loolu jàkk yi mooy xadiis yi daa nekk loo xamante ne nii daa xujjala ci seen kaw